sadaqallahul aziim bismillaahir rahmaanir rahiim alam nashrah laka sadrak wa wada'naa anka wizrak allazii anqada zahrak wa rafa'naa laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب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 mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu ci ci saxiix imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala ci kitaabul iimaan baabu fadli man istabra'a li diinihi maanaam buntub ngënee maanaam buntub ngëneelu ki nga xamante ne moom mooy set maanaam moom mooy euh, setal boppam ñeel ngir diineem ñu indi woon ci bi nga xamante ne moom mooy xadis bu màgg bu siiw boobu nga xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ko boole ci xadis yi gën a màgg ci xadis yi nga xam ne ñoom la diine di wër-wërloo rawatina ko mel ne imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah nga xamante moom ñetti xadis yi nga xamante ne moom la lim mooy xadisul a'maalu binniyaat ak xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xam ne moom mooy man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ak xadis bii nga xam ne moom mooy xadisu sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma bi naka noonu imam Abu Dawud di taalibam rahimahullah moom daf cee yokk xadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne yenente bi mi ngi ci doon wax sallallahu alayhi wa sallam min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi maanaam dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy rafetal islaamu nit maanaam ngir diine yi nit ki mat maanaam gën a rafet te yegg ci daya yi nga xam ne ñoom ñooy yi gën a rafet daf cee bokk moom mu bàyyi lépp loo xamante ne amulu ko solo kon loolu moom mooy li nga xamante ne yooyu ñeenti xadis ñoom ñooy xadis yu gën yi yi nga xamante ne imam Abu Dawud rahimahullahu taala bi muy bind sunna sun sunanam bi dafa ne ñeenti xadis yooyu maanaam segg naa ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bind naa ci lu tolloog ñeenti téeméeri junniy xadis yoo xamante ne dama leen a segg ma segg ci ñeenti junni yoo xamante ne ñoom laa indi ci sama sunan bi waaye ñeenti junni yooyu yëpp ma def na leen a tënkee ci ñeent mu daal di wax xadis yi te xadis bii nga xamante ne moom lañ doon wax ci la bokk moom mooy mooy mooy mooy xadis bi bi tàmbalee ci alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin ñu xool ñu gisoon ne xadis bii yëpp li day wër-wërloo ci di wane sellte gi nga xamante ne moom la nit ki war a sell ci diineem set gi nga xamante ne moom la set war a setal ci boppam ba moytandiku li nga xamante ne moom mooy lënk lënt yi loolu nag bu ñu waxee ni lënk lënt yi la war a moytandiku loolu moom waxaale wuñ ci yi nga xamante ne dañoo xaraam loolu moom sikk nekkul ci ne daf ko war a bàyyi waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woo man dafa dafa ne fa man ittaqa fa fa man ittaqa al mushabbahat istabra li diinihi wa irdihi képp koo xamante ne dafa teet li nga xamante ne moom mooy yu kooku da dana fet setal ci diin ci ci wàllu diineem waaye ak niki noonu ci wàllu deram waaye képp koo xamante ne da ci rot nag moom bu boobaa yow yaa dugal sa bopp ci li nga xamante ne moom mooy mooy mooy nekk wa moom mooy li nga xamante ne yow yaa yow yaa ci dugal sa bopp gisoon nañ tamit buntu bi nga xamante ne moom mooy baabun adaa ul xumus min al iman maanaam joxe li nga xamante ne moom mooy al xumus maanaam moom mooy juróomeel ba ci loolu ci wàllu ganima la waxoon nañ tamit ne ci a azaka tamit am na lu ñuy wax xumus te moom mooy rikaas yi comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam na wa fir rikaas al xumus maanaam moom mooy tey bu fekkente ne dafa am loo loo loo fekk ci ab àll nga xamante ne yow ab trésor boo xamante ne da nga doon liggéey ci àll ba gis ko ca wala book nga for ko wala for ko ci ab àll wala book ngay gas masalan sa biir kër nga nga jënd kër wala yu mel noonu nga gas ko nga daal di cay gis trésor boobu li nga xamante ne moom nga moom nga ci gis loolu noonu dafa dafa am maanaam yow yaa ko moom waaye nag faaw da nga ciy jox benn juróom-ñeel bi. te loolu noonu joxe ko dafa bokk ci ngëm mu gindi woon ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne bokk na ci li ñu moom mooy ne am na ci ay atte yoo xamante ne ci mooy ci atte yu mujj yi nga xamante ne ñoom ñoo doon wax ci wàllu nabiz loolu dafa maanaam ne atte dañ koo folli loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñu leeraloon ginnaaw bi mu daal di indi buntu bii leeral ci ne yi jëf yi ci yéene la aju waaye tamit ci coo ci nit ki jublu nga xam ne moom la ci jublu boroomam subhaanahu wa taala waaye subhaanallah imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi mu indee lool dafa dugal dafa wax ne mboo tax mboolem yi nit ki amul lu dul li mu yéene te loolu yaxu xadiis bi la waaye dafa ni moo tax nag ngëm yàlla dugg ci ci loola ak njàpp ak julli ak azaka ak aj ak koor ak mboolem atti yi maanaam nga gis ne dafa dugal ci biir mboolem atte yi nga xamante ne ay atte la bu boobaa li nga xamante ne moom mooy aju ci ci ci mboolem at yi jëf ak jëm maanaam yi nit ki di def yëpp loolu bu boobaa yéene gi daf ciy daal di am solo ba pare mu daal di indi indi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Omar bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne boobu benn xadis kese la nga xamante ne Yahya ibn Sa'id moo ko solo al ansari mu jële ko ci Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi mu jële ko ci Abdullah ibn Waqqas al-Laythi rahmatullahi ala al-jami' ñu jële ko Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bi am na yenente bi sallallahu alayhi muy wax na jëf yépp ci yéene yi lay aju maanaam ruuxu gi nga xamante ne moom mooy ruuxu jëf yi moom mooy moom mooy moom mooy yéene maanaam nit ki yéene gi nga xamante ne moom lay am ak xol bu sell bi nga xamante ne moom lay ame ngir jëm ci boroomam subhaanahu wa taala ngir tamit maanaam jublu ci yàlla y kese wom jëm ci boroomam subhaanahu wa te yàlla rek tax muy def ak tax muy wax loolu moom mooy ruux bi nga xamante ne mooy dundal jëf gi waaye su fekkente ne nit ki jëfam yéeneem dafa dafa di baaxul bu boobaa jëf jë day nak nekk loo xamante ne lu ñaaw lay doon waa ba noppi nag bu yéegee dañ koy delloo ndax am na na jëf bu boobaa dañ koy delloo te bu boobaa tamit dafa yor jëmm ju ñaaw a ñaaw naka noonu loolu bu boobaa daf koy diisal itam yawmal qiyaama comme ni nga xam ne noonu la rafee ci alquran ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu daal di wax tamit ci wàllu gàddaay ni képp koo xam te ne dafa gàddaay jëm ci yàlla ak yenentaam bi sallallahu alayhi wa sallam na xam ne njariñal gàddaay googa lépp day delluwaat ci yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee mu am li nga xam ne moom mooy li gën a kawe lépp moom mooy yàlla ci boppam lay am ak yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam waaye képp koo xamante ne danga ngaa gàddaay maanaam ngir adduna jooy mën a jooy mën a laal mu jooy mën a amee wala boog jigéen joo xam ne moom ngay mën a takk ah mu mu nekk kon exemple ci ay mbir yoo xamante ne moo ne nañ de waaye nag euh, dafay wax rek ne képp ko def ngir loola ni ki noonu gàddaay gi segam moom mooy waxoon na ne gàddaay mooy nga gàddaay dëgg-dëgg ki gàddaay mooy ki gàddaay li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tere mooy wal muhaajiru man haajara ma naha Allahu anhu ki nga xamante ne mooy dëgg dëgg ci gàddaay mooy ci gàddaay mboolem li nga xam ne moom la yàlla tere waaye kon su fekkente ne nit ki tamit dafa gàddaay li yàlla tere waaye la tax moom mooy ngir mën a am mbiru àdduna bu boobaa tamit na xam ne loola loola amu ca dara waaye kooku moo gën a garaaw la maanaam tey su fekkente ne damaa damaa damaa damaa gàddaay lu bon waaye ngir mën a am beneen intérêt boo xamante ne loolu mbiru àdduna la te yàlla taxul loola loola la ñuy wax mbistal loolu moom ci buntu ngistal lay daal di dugg ki noonu wala bokk mu nekk loo xamante ne damay bokkaale loolu mooy lu ñu tuddee shirkul aghrab maanaam ndax shirkul aghrab ñaari domaine la dafa am domaine bi nga xamante ne moom mooy mooy dama ñëw sama yéene moom dem au lieu loo xamante ne yàlla rek waroon na tax ma di ko def man man ma def ko waaye la ma ci am moom mooy mbiru àdduna masalan tey bu ñu nee zikar ñu ne ah zikar sangam bu ma ko defee danaa ci amee nangam. maanaam te loola du yàlla maanaam yàlla taxul may def zikar boobu loolu day dugg ci shirkul afra bi waaye su fekkente ne damaa am tamit beneen mbir bu may def maanaam mooy ma bàyyi mbir ngir ne dama cay amee loo xamante ne euh, loola wala boog dama cay gañee loo xamante ne loola yàlla gërëmu ko boobu moo gën a garaawati encore boobu moo gën a garaawati encore ngir ne au lieu ma def loo xamante ne yàlla def ma bàyyi mbir mi ngir ne yàlla moo ko tere waaye ma bàyyi ko ngir ne ngir mbir moo xamante ne moo gën a doyadi encore maanaam mbir mu mbir mu mbir mu doyadi boobu moom moo gën a garaaw encore gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina abu abu abu mas'ud bi radiyallahu al-badri radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy uqbata ibn amr ibn salabata al-badri waxoon nañ li tax ñu ko doon wax al-badri moom mooy rëcc gi nga xamante ne moom la sax dàq ci lu tax fekkewul woon badar maanaam loolu moom moo taxoon ñu koy wax al mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa muy wax naan nit ki su fekkente ne dafa dépensé ci maanaam euh, ci waa ci ñoñom te loola mu ne yaxta yaxta si buhaa te mu def ko te jublu ci payug yàlla borom bi subhaanahu wa mu def ko te yàlla rek tax mu ne kooku fa huwa lahu sadaqa mu ne loola de ab sarax lay daal di doon ci moom xadis boobu tamit gisoon nañ ko naka noonu gisoon nañ xadis sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax naan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fi imratak yow de li wér ba wóor moom mooy soit yooyu dépenser ci li nga xamante ne moom maanaam ab dépense boo xamante ne jëmmi yàlla rek nga ci jublu maanaam bu boobaa loolu comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu moom mooy ne mboolem te te xadis bii lu mujjee indi ci luy wax ci loola maanaam ngir tegtale ne la mboolem fu ma la daan wax imaanan waxtu ihtisaaban mhm. ak si yahtasibuha nga xamante ne ci buntu yéene bi tamit daf ni an ni al a'malu bi niyyati wal hisba mhm. maanaam hisba boobu nga xam ne da nga koy def li mu ci namm moom mooy bi biha wajha Allah mhm. maanaam moom mooy nga sàkku ci ngërëmal yàlla maanaam kon mu ne lu dul illaa lu dul ujirta alayha danañu la ca fay xatta mbete maa li nga xamante ne tajaalu moom ngay def fii fii imra'atik fii moom fii maanaam ci gim sa gim mi nu soxna mm-hmm. maanaam loolu comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci yeneen riwaayat xatta luqmata allati taj'aluha fii fii imra'atik maanaam moom fii fii imra'atik maanaam moom mooy mbete dank bi nga xamante ne moom ngay jël dugal ko ci sexal sexal ko sa soxna yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne te fii tamit mu am ay mbir yoo xamante ne mbir moo xamante ne jar naa leeral insha allahu taala moom mooy ne bi nga xam li nga xamante ne moom ngay dépenser dafa am dafa am ay ordre de priorité bu njëkk bi moom mooy li nga xamante ne da koy dépenté te mu nekk azaka loolu moom mooy li gën a war ci li war maanaam moom mooy azaka bi loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala di ci insister te lëkkale ko ak julli waaye Euh, loola azaka mooy li nga xam te dañ koy joxe waaye ci li ñu li ñu denc lañ koy joxe hmm. comme li nga xamante ne moom la wax ne yas'alunaka maza yunfiqun borom bi subhaanahu wa ta'ala ne qulil afwa maanaam waxal ne li def moom la ñuy dépenser waaye waxoon na tamit ne yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min xayrin falil walidayni falil walidayni wal aqrabina wal wal dhil qurba wal yatama wal masakin maanaam lépp loo ko waxal ne maanaam saa yoo xamante ne maanaam buñ la laaj dinañu la laaj ne la ana lan la ñuy dépenser neel neel lépp loo leen di dépenser ci lu baax ndax lu boobu aaya moo jiitu bi mu naan xul xul xulil afo hmm. maanaam ndax aaya boobu daf ci wax ne daf ciy leeral maanaam mu ne lan dañ ne dinañ la laaj lan la ñuy dépenser mu ne la lépp loo leen di dépenser rek na ngeen ko defal seen waajur yi hmm. waaye na ngeen ko defal ñi nga xam ne ñoom ñooy way jege ñaareel dul qurba wal yataama ak njirim yi. ak miskin yi maanaam lépp loo leen di dépenser ci lu baax min xayrin ci lu baax maanaam bu boobaa mu mel ne dafa wax ne maanaam laaj bi gën a bi gën a yelloo ñu laaj ko nekkul ma laaj lan laay la maanaam lu ñuy dépenser waaye moom mooy nga laaj ana naka ngay dépenser ak li ngay dépenser lu mu war a lu mu war a mel maanaam moo tax mu teg ci ne miin xayrin ci lu baax d'abord dafa war a nekk lu baax voilà mooy loo xamante ne na nga ko amee dafa baax hmm. loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne boo koy joxe maanaam fa nga koy fa nga war a def itam loolu moom moo mat a bàyyi xel moo tax mu daal di wax ne mu daal di tudd waajur yi tudd way jegeñaale yi tudd njirim yi tudd miskin yi loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañu wa moom lañu moom la ñu war a def waaye ak ak wa fi sabilillah maanaam ak ci yoonu yàlla waaye nag mu ab loo xamante ne ba mu waxaatee ne lu yasalunaka maza yunfiquna ñi ngi lay laajaat daañ la laaj ne la lan la ñuy doxee dépensé ko mu ne la xulil afwa waxal ne li des maanaam kon loolu moom mooy ne li des la ginnaaw ba nga dundee yow ak sa njaboot ngay doog a joxe li des bu boobaa li des nag mu daal di wax waajur yi wax ñi ci des wax ñu ñu tudd ñëpp maanaam moom mooy ne looloo tax yeneen bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu sayidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu bu nekk ci saxeexu imam imaamu muslim ak imam ahmad rahmatullah alayhima mu ne di dinaarun tunfiqahu fi fi anfaqta dinaarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinaarun anfaqtahu fil masakin wa dinaarun anfaqtahu fi fi ahlika xayruha dinaarun lati anfaqtahu fi ahlika xayruha wa a'zamuha ajran inda allah dinaarun lati anfaqtahu fi ahlika maanaam diin dërëm dinar dinar bi nga xam ne moom nga jël mooy masalan dërëm xaalis bi nga xam ne moom nga jël daal di koy dépenser ci yoonu yàlla ak dinar bi nga xam ne moom nga jël jox ko miskin yi ak dinar bi nga xam ne moom nga jël jox ko nag yow sa njaboot mu ne boobu moom mooy bi nga xamante ne moom mooy bi gën ci gën a mag fay fa yàlla mooy dinar bi nga xamante ne moom nga jël jox ko sa njaboot maanaam loolu tamit dafay leeral maanaam euh, maanaam màggaayu loolu ak it ne loolu priorité la maanaam ngir ne dépense dafa am ay priorité ordre de priorité voilà mu daal di wax tamit ci beneen xadis euh, bi nga xamante ne moom mu ngi ci sunan imam an-Nasa'i rahimahullah mu ne kafal mar isman an yu dayya man ya'ulu ci beneen riwaaya am an yu dayya man yaqutu doy na nit bàkkaar boo xamante ne doy na ko sëkk problème yawmal qiyaama moom mooy mu neenal ak ñi nga xamante ne ñooñu la war a dundal te ñooñu ñoom ñooy nekk ci ronam maanaam loolu dafa mat a bàyyi xel ngir ne léeg-léeg day am wa yenn ci waajur yi dañuy faral di xëccoo maanaam dañoo jàpp ne fi mu toll bu ma yoree sama maanaam n'importe qui bu yoree maanaam ab 10 war koo jox euh, soxna si ak doomam yi wala boog mu war koo jox soxna si moom ci boppam daf ko maanaam moom dafa war a réclamer maanaam ne parce que man maay sa yaay wala maay sa baay donc maa gën a yelloo mbir mi mm. maanaam loolu nag mbir la moo xamante ne dafa wuute ak li nga xam ne moom moo sax ci alquraanul karim ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naam am na xadis boo xamante ne moom lay wax ci maanaam ñett ñooñu nga xamante ne ñoo nekkoon ci euh, xuntu ba tudd maanaam la taxoon ñooñu euh, euh, rëcc maanaam ngir ne bunt yi dafa ubbeeku mu daal di tudd ngëneel maanaam li nga xamante ne moom la waa ji defoon maanaam ki mujjee wax wala boog kenn ci ñi wax dafa ne waa dafa dafa daanul jox reer maanaam doomam yi njabootam lu dul yaayam reer ba noppi waaye bis booba yaayam dafa tëddoon xale yi di nelaw et mais bu ñu xoolee xadiis boobu dañuy gis ne euh, xale yi quand lekk nañ maanaam waxul ne xale yi lekkuñu voilà dama ko jox sama yaay xale yi toog waxul loolu voilà donc loolu tamit maanaam mat naa bàyyi xel ci euh, xalis boobu. gisoon maanaam léegi ñu gis nag léegi ñu war a ñëw insha allahu taala ci su bunt bi nga xamante ne moom mooy bunt bi mujj ci saxiix bi mu ne baa ci ci kitaabul imaan mu ne baa bu buntu qawli nabi waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ad diinu diina an nasiha moom mooy laaya biir lillahi ngir ngir ngir yàlla wali rasulihi ak ngir yenentaam bi sallallahu ndawam li sallallahu alayhi wa sallam wali a'immatil muslimina ak ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy imaamu jullit ñi wa wa ammatihim ak li nga xamante ne euh, moom mooy ammatihim moom mooy ñëpp mboolem jullit ñi hadith euh, bi euh, imaamu muslim rahimahullahu taala maanaam baat la boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala soloowu ko waaye imaamu muslim rahimahullahu taala moom soloo na ko waaye nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi mu nekk tarjuma maanaam mu indi ko waaye daf koo bàyyi indiwu ko ci saxiixam bi ngir ay illa maanaam ay cause yoo xamante ne moom moo tax indiwu ko ngir matalul sartam yi ci am ndax ngir ne moom sartam yi ñoo gën a dëgër sart yi nga xam ne ñoom ñooy yu sax yu imaamu muslim yi rahimahullah ànd ak ne bi wér na péñ moo tax imaam al imaam muslim rahimahullahu taala indi ko ci saxiixam waaye moom ba mu bàyyee baatu xadis bii ci indi ko ci càllale ci maanaam indi ko mu nekk musnad moo daal di koy indi mu tuddee ko buntu bi maanaam ngir leeral ne li nga xamante ne moom la nam ci wax ji moom mooy laaya biir lan lay tekki te laaya biir li muy tekki loolu de yenente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne moo tax mu ne baabu buntu qawli nabi waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon maanaam saxal na ne yenente bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam waaye indiwu ko musnadan maanaam indi ko ak càllale gi ngir lan ngir ne matalul condition mi moom mm-hmm. moom mooy waxu yenente bi wax ne sallallahu alayhi wasallam ak diine diine maanaam bu ñu xoolee kon jëf yi ñu fi wax yépp mbooleem bi ñu tàmbalee ba léegi mbooleem mbir yi ñu fi wax yépp maanaam te mu aju ci wàllu ngëm maanaam mooy mu aju ci wàllu islam mu mm-hmm. aju ci wàllu ihsan ak mboolem martaba yi nga xamante ne moom la nit ki di jéggi ak ni ñuy melowoo jikko yu rafet yi nga xam ne moom lay amee yëpp te mu lépp aju ci wàllu ngëm lépp aju ci wàllu diineem mu ne la nag loolu yëpp nag an nasiha diine ba diine mat dafa am benn ponk boo xamante ne moo leen ko waafe ñoom ñëpp moo leen ko waafe ponk boobu na ko jàpp te bàyyi ko xel mu ne la lan la mu ne an nasiha mooy laaya biir maanaam kon diine laaya biir mënu cee génn laaya biir nag moom mooy tey nit ki li nga xamante ne moom la jàpp ci xolam mu sell te mu dëggu mu sincère ci li nga xamante ne noonu lay doxale loolu mooy moo la nag boo xoolee fi mu tàmbalee maanaam dafa tàmbalee ci ne mbir yi yëpp li ci ëpp solo mooy nit ki dëggu boo xoolee mboolem wax yi muy wax daf doon wër-wërloo ci loolu waaye mu indi wax jii ngir teg ko ngir mu wane ne maanaam mbir mi nam maanaam lii moom moom mooy li nga xamante ne moom moo ndar képp lépp moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ad diinu nasiha maanaam diine moom mooy laay biir rek nit ki moom bu fekkente ne dafa sincère ci ni muy doxale ba pare di doxal doxal doxalan bi wér boobaa moom laay biir boobu baax na moo tax ba ko yenente bi waxee sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ne ko li man ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne lillahi ngir mooy ñeel yàlla maanaam sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'ala nga daal di ciy dëggu sincère ni ngay doxale ak moom lépp nekk loo xamante ne lu dëggu la te yàlla rek tax laa jóg ci sa biir ak ci sa biti ci say wax ak say jëf ci sa toog ak sa taxaw ci say yëngatu ak sa dal maanaam ci sa lépp yàlla rek tax laa jóg te leneen du la tax a jóg maanaam loolu moom mooy nasihatu lillah nga daal di koy gëm ni nga xamante ne noonu la bëggee ñu gëm ko te mboolem loo xamante ne dafay bañ ñu def ko nga bàyyi ko te loolu moom mooy kon an nasihatu lillah mu ne la wali rasulihi ak ngir yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne sopp gi nga xam ne moom nga ko war a sopp mu war a nekk lu dëgg te nga def ko sa royukaay ngir ne xam ne yàlla moom la yabal ci mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy royukaay bu mat bi wal wali a'immatil muslimin wali a'immatil muslimina waaye tamit nga laaya biir nga jëme ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiitu julit ñi maanaam jullit ñi dañoo am ay jiit ñoo xamante ne maanaam boo xoolee domaine bu nekk am na ay boroomi xam-xam yoo xamante ne ñoom ñooy njiitu domaine booba te muy muy ci wàllu ngëm gi muy muy ci wàllu aqida muy ci wàllu euh, sharia muy ci wàllu tasawuf ak yooyu maanaam ñooñu ñëpp nga daal di leen di bëgg ngir yàlla ngir yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga tamit ngay doxale doxalin wu rafet jëmel ko ci ñoom waaye tamit ngay déglu li nga xamante ne moom la ñuy wax waaye tamit yoo xamante ni yaakaar nga ne teg nañ seen tànk foo xamante ne du noonu nga daal di waxtaan ak ñoom ci anam ji mu gën a selle ak anam gi nga xamante ne moom la gën a rafet te noonu la ëppee itam teggin maanaam loolu moom mooy kon nga dëggu ba pare nga nga leen itam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy wali a'immatil muslimiina waaye waa wa ammatihim ak mboolem jullit ñi maanaam doo ci bàyyi kenn jullit bu nekk boo ko gisee ni ngay doxale ak moom mooy ni nga xamante ne noonu nga bëggee yow mboolem ñu fi doxale ak yow loolu moom mooy ni ngay doxale ak ñoom te képp ku la ci laaj conseil nga wax ko exactement li nga xamante ne bu doon yow la yow noonu ngay doxale loolu moom mooy moom mooy moom mooy an boo gisee loo xamante ne ak njariñ la boo xamante ne moom moo nar a ñëw ci ñëw ci ñoom nga dem doxal leen ko waaye soo gisee ak lu yàq loo xamante ne moom moo nara a daw da moom moo leen nara a dal nga daal di leen koy fanqal su fekkente ne am nga ci kattan soo ci amul kattan tamit nga def rek li nga xamante ne moom nga ci man loolu moom mooy kon nasihat wa li ammatihim mu ne wa qawlillahi ak wax buur yàlla bi taala aji kawe ji iza nasahu lillahi wa rasulih mooy su fekkente ne dañoo laaye biir ngir yàlla ak yenentaam bi sallallahu alayhi wa alihi wa kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la moom maanaam moom moom la aya maanaam moom la yenent bi wax sallallahu alayhi wa sallam waaye maanaam ngir fii ne dafay leeral ne li ëpp doole kon ci diine ak li ci gën a màgg boo ko xoolee lépp day daal di delluwaat ci nasiha maanaam comme ni nga xamante ne noonu la waxe woon ne alxajju arafa xam nga ni aj maanaam taxaw arafat kese am na yeneen i ponk yoo xamante ne moom la ñu war a def waaye nag taxaw arafat moom mooy li nga xamante ne moom mooy ndar kepp kaj bi maanaam moo koy ndax ci ëllëg sa li ñuy def après mooy yow mooy mooy mooy mooy après dem ay sànni jamraat yi des ak ay maanaam mais ëpp doole ci ak maanaam moom mooy taxaw arafat loolu moom mooy tamit ne ad diinu nasiha léegi mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala haddasanaa Musaddad gisoon nañ ko moom mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al asadi Abul Hasan mooy Abul Hasan al Basri te nee nañ turam moom mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon rahimahullahu rahmatan waasi'a nekk imam bu mag ci borom xam-xamu hadis yi mu ne qaala haddasanaa Yahya saa yoo gisee haddasanaa Musaddad mu ci kutubu sitta yi mu ne Yahya nee na ko. xamal ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan la mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mooy imam hafiz bu mag boobu at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullahu taala imam Shu'ba dafa am benn bés mu am problème ak ay yeneen ay ay nit mu daan ne ah waaw ñu ne ko kon yow léegi suñu problème bi boo bëggee ñu mu faju naka la ñuy doxale mu ne ko nañu xaar al-Ahwal ñëw maanaam mi ngi ciy jublu Yahya ibn Sa'id Sa'id al bi mu bi mu ñëwee mu daal di indi argumenté daal daal ne ah soo ba de yow dë dëgg ci sa kaw la dal mu daal ne ah maanaam Yahya mu ne al-Qattan daal Yahya ibn Sa'id al-Qattan kenn man ta teg moom moo tax kon nangu naa mm-hmm. waaye bu ku dul woon moom doon woon nag ngir ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan moom moom lu mu wax rek lu mu àttee rek noonu la mm-hmm. ndax ay waxam moo gën a wóor samay waxi bopp ay mbiram moo gën a wóor samay mbiri bopp maanaam kooku loo loo te waxoon nañ la tamit xew-xew bi amoon digganteem ak Sufyaan as-Sawri euh, rahimahullah ak yeneen ak yeneen nga xamante ne bokk na ci jaamukatu yàlla yu mag yi ginnaaw dëgg gi mu dëgg ak sell gi nga xam ne moom la selloon waaye tamit ak xam-xam bu bari bi nga xamante ne moom la amoon ngir ne ñoom imam Ahmad comme ñoom kenn moroom la mm. ñoom da seen moroom la ànd ak loolu yëpp seen dafa taxaw maanaam seen sëriñ la voilà ànd ak moom ñoom Ali ibn al-Madini Amr ibn al-Fallas ak Amr ibn Ali ak kii euh, ak euh, euh, Ali ibn al-Madini Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq ibn Rahawayhi rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñëpp ñoom dañ daan taxaw moom mu toog di di ñu koy laaj mu leen di tontu te doon ñoom doonuñu woon ñemee toog dañ daan taxaw doon fekk néewu leen toog leen duñ ñemee toog maanaam loolu day wone màggaayam ak yeneen ak yeneen waxoon nañ la tamit maanaam kooram gu bari bi nga xam ne moom la daan woor ak jàng alquran bi nga xam ne moom la daan def bis bu jot voilà bis bu jot bu jàng kaamil bi euh, kon moom mu ne an Ismaïl te moom moo na moo Yahya ibn Sa'id al-Qattan moo an Ismaïl te moom Ismaïl ibn Ismaïl ibn Abi Khalid euh, euh, Abu Abdullah mooy dàqantalam moom mi ngi génn àdduna 146e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cent quarante-cinquième année la moom al Ahmasi al Bajali mawlaahum al Kufi rahimahullah mu ne qaala haddathani Qays ibn Abi Hazim Qays ibn Abi Hazim bii nag moom mooy Qays ibn Abi Hazim Husayn ibn Awf ñoom maanaam moom dañ koy dàqantele Abu Abdullah wala boog Abu Ubaydullah tamit mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit bajali kuufi la maanaam al bajali al ahmasi al kuufi rahimahullah ha euh, Qays ibn Abi Hazim bi moom mooy moom dong dong dong dong moom moo solo ci mbooleem euh, al ashara mubashiruna bil janna moom rek la amul beneen taabi'i ci taabi'i yëpp koo xamante ne solo na ci al ashara mubashiruna bil janna moom kese la moo tax moom mooy Qays ibn Abi Hazim rahimahullahu taala muy Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu taala moom euh, gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye taabi'i muxadaram la maanaam waxoon nañ ne muxadaram mooy taabi'i boo xamante ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la dugg la génn la dugg ci lislaam nekkoon euh, jullit waaye nag euh, musuta gis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa kon moom moom mi euh, euh, Qays ibn Abi Hazim bi euh, rahimahullahu taala moom comme li moom moo tax ta moo moo boo tax tabaqa taabi'i fukk leen ak juróom maanaam fukk ak juróom lañ leen lañ leen teg taabi'i yi waaye fukk ak juróomi taabi'i yi yooyu buñ leen tegee maanaam moom Qays moom rek moom mooy taxaw ci ci tabaqa bu njëkk bi maanaam niveau bi niveau bu njëkk bi moom rek moo ci taxaw maanaam tabaqaat yi nag bokkuñu tabaqaat yële nga xamante ne moom la al-Hafiz Ibn Hajar defoon déedéet voilà maanaam mooy euh, comme li imam as-Suyuti wax rahimahullah wa tabi'una tabaqatun ashara ma xamsatin awwaluha dhul ashara wa dhaka qaysun ma lahu nadhiru wa udda 'inda hakimin kathiru maanaam kon moom la maanaam ne at tabi'una yëpp tabaqatun ashara maanaam fekk mu naan ma'rifatu tabi'ina wa tabi'ul atba' foofu la doon wax maanaam muy muy ci buntu boobu mu ne euh, wa min mufaadi ilmi za wal awwalu ma'rifatul muttasili wal mursali wal ma'rifatul euh, muttasil wal mursal wa tabi'una tabaqatun ashara ma xamsatin awwalu hadhihi ashara maanaam ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy juróom euh, ñoom ñooy taabi maanaam pour ñu xam taabii ak taabi taabi lan mooy njariñ ñu xam kan moo bokk fii kan moo bokk fële mu ne mu ne lii njariñ li mu ne moom mooy ñu xam lan moo jokk ak doomu lan moo jokkuwul ci xadiis yi ndax bu fekkente ne ab taabii dafa wax ne saxaaba sàngam nettali na ma ñu xam ne kon wax na dëgg wala ab saxaaba koo xamante ne sa du saxaaba mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu xam ne ah kon saa am na ku mu tëb loolu moom moo tax ñuy wan a wax ne maanaam ñoo loolu moom moo tax ñu ñu ñu war leen a xam ñan ñoo bokk ci saxaaba yi ak ñan ñoo bokk ci taabi'i yi moo tax mu ne nag ñoom ak taabi'una mu ne tabaqatun ashara ma xamsatin maanaam fukk lañ ak juróom ñoom fukki génération ak juróom maanaam fukki niveau lañ ak juróom waaye awwalu hazul ashara waaye ki ci jiitu mooy ki nga xamante ne moom dong moo ci fukk yi wax zaaka Qaysun te kooku Qays rek la mooy Qays ibn Abi Hazim bi mu ne maa lahu nadiru kooku amul keneen ku ko ci sa taabi yëpp amu ko wa waa waaye nag waa udda inda xaakimin kasiir waaye imam xaakim rahimahullahu moom wax jàpp na ni am na ñeneen ñu mel noona waaye nag loolu wérut li wér moom mooy ni moom ñi dong dong dong moo solo ci maanaam euh, asharatu mubashiruna bil janna yi maanaam mu ne an jarir ibn abdullah mooy albajali radiyallahu taala an te mooy jarir ibn abdullah ibn jabir ibn malik ibn nasr ibn salabat albajali al-Kufi rahimahullahu taala moom ñu ngi ko doon moom mooy Abu Abdullah mooy kunyam Abu Abdullah al-Yamani euh, euh, niki noonu euh, moom tamit Kufi la maanaam al-Kufi rahimahullah dañ koy wax moo dañ koy dàqantele Abu Abdullah di ko dàqantele itam Abu Amr moom la ñuy maanaam laqabam mooy Yusuf hadhihi al-umma maanaam moom la ñuy wax Yusuf hadhihi al-umma Seydina Omar moo ko ko tuddee radiyallahu ta'ala ngir taaru gi nga xamante ne moom la taaru woon ak jikko ju rafet ju sell gi nga xamante ne moom la amee woon moo tax ñu ko doon wax yusuf hadhihi al umma radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom mu ne jël annahu qaala nee na baayaatu jaayante naa ak rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami salaah maanaam ci taxawal julli wa itaa'i zakati ak joxe azaka waaye wan nusxi ak laaye biir li kulli muslimin ñeel képp ku jullit maanaam ma laayi bii képp kuy jullit loolu moom moo tax jikku ji dafa matoon ci moom ba nga xamante ne léeg-léeg da daan yónni maanaam su saa yu daan jënd ci kenn dara danaan ko xamal ne li may jële ci yow de moo ma gënal li nga xamante ne moom nga moom laa lay wax nii maanaam loolu na na ko xam maanaam da ko koy wax nag yow yaay tànn <laughs> nga ne loolu moom mooy règle règle njaay njënd mooy ne li may jël moo ma gënal li may joxe sinon du ma joxe dara fekk di jël ngir jël leneen waaye terewut moom da ko daan leeral rek ngir loola moo tax sax imam at-Tabarani rahimahullah soloo na ci moom ne am na benn bés mu daal di yónni euh, benn euh, am goneem gu mu yónni woon ne ko demal nga jëndal ma aw aw fas nangam maa nga jëndal ma nangam fas yi bërëb sàngam mu dem jënd ko mu jëndee ko ñetti téeméer mu daal di dem bi mu ñëwee mu xool fas wi daal ni ko ah xaaral daal di dellu ci borom fas wi ne ko sa fas wi day njëg ëpp na ñetti téeméer mu waa ji nag kon kon dañ ko def ñeenti téeméer mu xool ko bu pare xool dawal ko xool fas yi gis gi mu am mu dellu si waat ci borom ko sa fas yi day jëggi ëpp nañ ñeenti téeméer de maanaam mu koy yokk noonu ba muy juróom ñetti téeméer maanaam loolu yëpp maanaam ngir ne lu tax lu tax muy doxale noonu ngir jaayante bi mu jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne day laay biire ak képp kuy jullit maanaam képp kuy jullit day xool bu doon moom la ana nan lay doxale nan la bëggee ñu doxale ak moom mu daal di doxale ak ñeneen ñi noonu voilà loolu moom moo tax mu daan doxalee noonu te loolu nag dëgg dëgg dëgg nag loolu dëgg dëgg nga ko man a def te loolu euh, insha allahu taala daan dikkaat ci wàllu jaayante gi insha allah xadis bi euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala indi wax na ko mooy ci ñaar ci xadis bii ñu jëm maanaam xadis bii ñu jëm moo tax xadis bii ñu jëm insha allah ñu def taxrij bi ngir ne taxrij bi mooy nii imam al-Bukhari y rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro cinquante huit indi na ko xadis numéro cinq cent vingt quatre mille quatre cent un deux mille cent cinquante sept deux mille cent quatorze deux mille cent quinze ak sept mille deux cent quatre imaamu Muslim rahimahullah indi na ko moom ci saxiixam ci ñaari bërëb ci xadis numéro cinquante six imam euh, at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro mille neuf cent vingt cinq imam Euh, an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro quatre mille cent cinquante six quatre mille cent cinquante sept quatre mille cent soixante quatorze quatre mille cent soixante quinze quatre mille cent soixante dix sept ak quatre mille cent quatre vingt neuf amma imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala indi na ko ci ay càllale yu baree bari ci ay riwaayat moo mu baree baree bari lu bare bari la ko indi rahmatullahi alayhi kon ñu jàll ci xadis bi nga xamante ne moom mu mujj inshaa Allahu taala ci suñu buntu bi te moom mooy imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na bi isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi mun qaala haddathanaa Abu Nu'maan te moom mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullah Abu Nu'maan al-Basri mooy dàqantalam moom mi ngi gën a siiwee ci aarim moo tax mu ne abu ñu koy dàq ñu koy wax tamit maanaam mooy mooy bu ñu nee aarim moom la bu ñu nee Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi moom la moom mooy tamit Abu Nu'maan mu ne euh, moom mi ngi génn adduna ñaar deux cent vingt troisième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne deux cent vingt quatrième année la ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk koo xamante ne ku màgg a màgg la ku ku ku ku dëggu la te ku kawe la waaye euh, dafa mujjoon a nekk koo xamante ne Euh, dafa mujj gi comme li imam al-Bukhari wax rahimahullah maanaam mujj gi dafa nekk ku jaxasoo xel mi dafa jaxasoo ci ci mujj gi mais moom mooy dafa dem ba màggat moo tax euh, imam Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullah dafa doon wax ne aarimun ahabbu ilayya min abi salama maanaam aarim moo ma gënal abu salama mu ne kon an-Nu'man mu ne mu ne abu an-Nu'man qaala haddathana abu awaana abu awaana moom mooy al-Waddah ibnu Abdullah al-Yaskuri moom yaakaar naa gisoon nañ ko al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri mooy abu abu Awaana al-Wasiti thumma al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz lañ koy wax rahimahullahu taala moom mooy euh, mooy xaafis bu mag boobu nga xam ne dafa selloon dañuy wax tamit na al-Kindi Yazid ibn Ata ibn Yazid al-Yashkuri moom moo ko moomoon moo ko goreel moom nag euh, la taxoon mu goreel ko moom mooy dafa dox ci mbedd mi dégg ñu naan ah Yazid Yazid ibn Asad moom goreel na jaamam bi nee na mu daal di mujj am kersa daan ne ah naa dem goreel ko rek <laughs> ibn Abdullah al-Yaskuri ci mboolem kutubu sitta mboolem ci amul kenn ku tudd Abu Awaana ku dul kii foo Abu Awaana xam leen al-Waddah ibn Abdullah al-Yaskuri la ñuy wax voilà maanaam moom mi ngi génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog cent soixante-seizième année waaw moo tax moom al-Yaskuri mawlaahum al-Waasiti al-Basri al-Bazzaaz wala boog ñu wax ne al al al-Kindi ah, moo tax Shu'ba Shu'ba daan wax naan iza haddathakum Abu Awaana an Abi Hurayrata fasaddiquuhu Abu Awaana su leen nettalee dara jëlee ci sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anhu rek dëggal leen ko waaye fii moom mu ne an mu jëlee moom fii mu jëlee ci Zayd ibn Ilaaqa te moom mooy Zayd ibn Alaqa ibn Malik as-Sa'labi moom mooy Abu Malik al-Ghatafani al-Kufi rahimahullah euh, moom mi ngi ñu dàkkantalam kon moom mooy Abu Malik euh, moom mi ngi génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam moom dund na téeméeri at euh, moo tax moo moo tax moom tase nag ak Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ah, ta'ala anhu waaye fekk na ko mu nekk mag ah, dase tase naa ak ñu ah, bëree bëri ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ne Mughira ibn Shu'ba ak Jarir ibn Abdullah al-Bajali ak ñeneen ak ñeneen ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xamante ne solowul ci ñoom ma kon moom jar kon moom mi mooy Ziyad ibn Ilaqa rahimahullahu taala qaala nee na sami'tu dama dégg jarir ibn abdullah te moom mooy albajali bi ñu doon wax léegi radiyallahu taala anhu waxoon nañ ko mi ngi génn àdduna cinquante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cinquante-quatrième année am na ñu ne cinquante-sixième année la génn àdduna ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dama ko dégg maanaam na hadith bi la hadith bi mooy même hadith bi ñu weesu léegi waaye fii daf koo indi ci anam bu gën a yaatu mu ne yaqulu muy wax ne ma bis bi nga xamante ne maata génn na adduna al-Mughira Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu te moom moom mooy Mughira ibn Shu'ba li saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon Kuufa nga xamante ne euh, dafa dañ ko tegoon foofu Kuufa ci jamono jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu mu nekkoon fa kilifa gi nga xamante ne maanaam mu nekkoon ki nga xam ne moom mooy kilifa bi nekk nekk amir bi foofu. Euh, moom Seydina euh, euh, Shu'ba Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu moom moo nettali xadis bi mu doon jàngal mi bi Yonent bi sallallahu alayhi wa doon jàppoo di masaa ci ba mu koy ba mu wàccoon pour simil ko daal simil ko xuf yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn bàyyil ndax man dama leen a soloon bi ma leen di sol fekk na ma amee woon jàpp maanaam xadis boobu Seydina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu moo ko solo ndax da dafa bokkoon ci ñi daan liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te yenente bi sallallahu wa sallam da ko tànnoon tam boole ci ñi daan àndal bu daan tukki maanaam mooy Seydina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bu ñu xoolee Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu maanaam ci at ba ca rek ci li génn àdduna wala boog am na ñu wax ne ci ci ñeenti at après wala juróomi at après waaw waaye ala kulli haal moom mu ne waaye bis boobu nga xam ne moom la eh, Seydina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna qaama dafa taxaw maanaam dafa taxaw ci minbar bi fa hamidallah mu sant yàlla wa asna alayhi waaye mu bàkk ko kañ ko mm. mu daal di wax ne wa mu ne aleykum maa ngi leen di maa ngi leen di dénk bittiqaa illah ci ngeen ragal yàlla wax dahoo moom kese dee leen ragal yàlla lépp loo leen di def seet leen ci yàlla moom kese wax dahoo moom kese la sharika la te bu leen ko bokkaale ak dara waaye maa ngi leen di dénk wal wa wa maa ngi leen di dénk tamit alwaqaar ak wegeel maanaam na ngeen ànd ak wegeel ci seen mboolem ñi ngeen di doxale maanaam ji yëpp dafa bokk ci yi nga xamante ne jikko yi dafa bokk ci jikko yi nga xamante ne képp ku gëm ngir nag mu matal ndax xadis bi ci lay jeexale xad saxiix bi ci lay jeexale kitaabul iman bi maanaam mooy jikko yi nga xamante ne faaw yii dañuy mottali nit ki ci ngëmam nga xam ne bu ko amee day mottali ci ngëmam maanaam kon nga ragal yàlla te ragal yàlla nga bàyyi xel yàlla moom kese ci mboolem mbir yi maanaam moom mooy lan mooy looy wax ak looy def bul xool ndax Samba dana kontaan wala ñoom Demba dinañ mer wala yooyu bu ko xool maanaam nanga xool bàyyi xel yàlla kese te bul ko bokkaale ak dara maanaam lépp loo xamante ne mooy ne lan mooy mooy looy wax wala nga di ko def benn question donc ngay posé wu benn bul ko wutal ñaareelu question mooy lan mooy ndax yàlla dana kontaan waaw wala déet bu ma ko defee mbaa ma wax ko ndax yàlla dana kontaan bu fekkente ne réponse bi mooy waaw nga ni waaw léegi nag ndax su ma ko defee wala ma wax ko yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dana kontaan bu dee réponse mooy waaw rek loolu moom mooy bul jarul ngay seet leneen waaw te maanaam wala bu la neexee ñu posé ko neneen ngir ne yàlla dana kontaan ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dana kontaan benn la maanaam moo la neexee nga nga posé ko neneen mooy ndax su ma ko defee yàlla dana kontaan waaw wala déet ñu ne ah waaw yàlla kay dana kontaan nga ne kon baax na waaw ndax su ma ko bàyyee yàlla dana kontaan waaw wala déet ah déedéet yàlla du kontaan de nga ne ah kon nag faaw ma def ko mu jeex maanaam yàlla doon nga ci xool. ndax ñoom sàmba dinañ kontaan après wala déet non loolu après ñoom ñooy xool voilà après ñoom ñu régler ko mais yow na ko ya na yàlla kontaan rek waaw loolu te lii nag kenn génnu ci ah maanaam c'est-à-dire que amul keneen moo tax mu ne wahdahu la sharika lahu waaye tamit maanaam ngir ne loolu nag gis nga wallahi jikko ji feek yëggagoo yëggagoo ba fii xamal ne yëggagoo maanaam feek amaguloo jikko ji xamal ne yëggagoo waaw ndax ndax ndax yegg dëgg dëgg maanaam nit ki bala mu koo def mooy mu dema dema dem ba nga xamante ne sóoraaleetul keneen ku dul yàlla sóor sóoraalewutul keneen adduna bi yëpp dañ fiy nekk mu mel ni kenn néewu fi ndax yàlla rek a fi ne moom loolu rek lay gis yàlla daal lay gis voilà euh, kon nag mu ne waaye tamit wal waqaar waaye ak wegeel maanaam nga nekk koo xam ne da ngay ànd ak wegeel euh, respectabilité bu mag mm-hmm. voilà nga nekk ko mu ne loolu dafa war a bokk ci say jikko waaye wa sakinat ak dal maanaam nga bañ a nekk koo xamante ne da ngay gaaw tiit di gaaw a jaaxle lu nekk nga ni eh, problème am na nangam nangam di jaxasoo déedéet na nga dal loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy ay jikku yi eh, jikku yi nga xamante ne moom la ñu war a matal loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullah gannaaw bu mu indee bu njëkk bi hadith bu njëkk bi comme que bii moom bii benn la waaye le fait que mu répété ko mooy ne dafa bëggoon intégrer jikko yi ne la indi naa yële waaye yooyu ngir nasiha bi gën a mat mm. il faut mu ànd ak yii léegi nga xam ne moom la jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi indil naa la ko waaye ngir mu gën a mën a mat nag jikko yii da nga koo war a amee yow itam mm. maanam mu ne xattaa mbéte mu dikkee leen amirun ab beneen jiit bu bees boo xam ne dañ koy nommer maanaam kon xam nga euh, fa innama li am ba mooy yatiikum dana leen dikki al aana léegi maanaam lii nag li tax mu wax leen ko moom mooy na nit ci nit nit ji maanaam bu ñu amee njiit boo xamante ne muy njiit bu mag bi ñëpp jullit ñëpp di ko déglu mu génn àdduna souvent day wala ñu am réew sax bu noonu lay demee souvent day daal di faral di indi ay coow nit ñi jaxasoo ku nekk di wax fii coow li mën a bari léegi nag moom nag mu taxaw <laughs> leeralal leen loolu ne leen déedéet bu leen doxalee nii te bu ñu xoolee ni mu xutbaa ni mu tàmbalee mooy dafa tàmbalee ci sant yàlla bàkk ko kañ loolu moom mooy tàmbali noonu la ñuy tàmbalee waaye mu daadi di wëlbatiku leen jox dénkaane lii mu ne daal mu daal di ci teg ne su ma mu ne ista istaafu sàkku leen jéggal li amirikum ñeel seen seen bi seen seen seen jiit li ndax fa innahu li wér bu war mooy moom kaana euh, nekkoon na koo xam ne yuhibbu dafa soppoon al afwa jéggal maanaam loolu mooy euh, kon loolu maanaam mën naa yokk mën naa am ñaari maanaam maanaam bu njëkk bi mooy ngeen ñaan yàlla jéggal ko ñaareelu maanaam bi moom mooy ngeen di jéggalante seen biir ngir ne seen imaam bii maanaam kii génn àdduna dafa bëggoon ngeen di am maanaam ngeen am maanaam dafa bëggoon jikko yooyu mooy al afwa am jéggale ak jëllale mu ne summa topp xaala mu ne amma ba'd ginnaaw loolu yëpp mu ne fa inni naka man ataytu dama dikkee annabiyya yenent bi sallallahu alayhi wa sallam qultu ma ne ko ubayyi'uka maa ngi lay eh, jaayante ak yow alal islaami ci l'islam fa sharata mu daal di may chartel ne ma gis nga xam nga tey dugg ci lislaam noonu naa ñëw rek dugg ci l'islam waaye dafa wël ñëw ni dama jaayante ak yow ci l'islam maanaam mooy ne lii day wone dem jaayante ak nit ku maanaam mooy nitu yàlla boo xamante ne da ngaa bëgg mu wom mat lay ci yoonu yàlla nga jaayante ak moom ci l'islam maanaam ci mboolem li l'islam digle ak nga jaayante ak moom ci ay mbir yoo xamante danaan la ah man de danaan la man de boo bëggee ànd ak man faw nga respecté nangam ak nangam ak nangam ci li l'islam digle maanaam faw nga respecté loola man daal boo bëggee ñu ànd faaw lii daal mooy samay condition loolu nga gis ne kon fii tamit yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkke sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñoo ko njëkke moo tax mu ne mu jaayante ak moom mu ne fa sharata alayya mu shartal ma ne maanaam moom moom mooy ñëw tamit ci yoonu yàlla ci yoonu nitu yàlla maanaam dañ naan am na ay shart yoonu wi kat daa ami shart mooy lii mu ne wa mu ne mu mu shartal ma ne maanaam wan nusx li kulli muslimin maanaam ak it eh, biire ñeel képp kuy jullit maanaam boo xoolee fii da gis ne dafa dindi lan euh, dafa dafa dafa dafa dafa bu njëkk bi mooy fi mu waxe woon ne euh, ala iqamati salaati wa ita'iz zakati maanaam mu tudd yii ñaar yi maanaam joxe azaka maanaam joxe julli ak joxe azaka ngir ne ñaar yi suñ leen tuddee day yóbbaale jaamu yàlla yépp ngir borom bi subhaanahu wa noonu la ko waxe wa ma umiru illa li ya'budu muxlisiina lahu diina xunafaa waaye ñaar rek la indi wa yuqiimu salaata wa yutu zakaata mu ne wa zaalika diinul qayyima loolu gisoon nañ ko maanaam te loolu mooy wane ni kon ñaar yooyu buñ ko tuddee rek daal nit ñu tudd da boolem xeeti yeneen jaamu yàlla yi maanaam loolu waaye uh, am na ci yeneen riwaaya mu ne daf koo sartal ala sam'i wa ta'a maanaam ci di dégg ak di nangoo dégg ndigal waaw di dégg ak jëfe ndigal maanaam moom loolu la ko la da ko sartal ci loolu mm-hmm. waaye ba pare daan ni ko nag waaye nag lépp yiw lay doon maanaam mu xam ne kon yiw kat ci yiw ci maaruuf rek lañ lay joxe ndigal waaw masalan tey maanaam munoo jaayante ak ab sëriñ ci topp ndigal waaye mu digal la loo xamante ne dafa wuuteeg li diine wax déedéet mm-hmm. bu boobaa da ngay bañ loolu moom mooy li nga xam ne bëri na nag ci waa ahlu tasawuf ñoo xam ne dañuy wax naan sëriñ bi même bu la digalee loo xamante ne yow da ngaa gis ne loolu jubul du diine toppal quand même mais loolu noonu xaqiqatan euh, comme li Cheikh Ibrahim Salih al-Husayni wax radiyallahu anhu maanaam loolu dëgg-dëgg saxul loolu saxul te te te xaqiqatan loolu mënta sax parce que innama ta'ata fi ma'rufin loolu la diin yent bi wax sallallahu alayhi wasallam maanaam topp moom ci lu jekk rek la ci njekk rek la mooy comme ñoom waxoon ne boo leen boo leen duggoon sawara tàkk-tàkk bi da ngeen di dem sawara mooy te yeneen bi moo waxoon nañ topp waajooju law daxaltumu fiiha la xallattumu fiiha loolu la la yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam mooy ñi àndoon ak yenent bi dafa am ñu mu boole woon ak benn njiit mm-hmm. ne leen dem leen te ngeen koy déggal ngeen koy topp lu mu leen wax def leen ba ñu demee ba ca yoon ba mu ne dajale leen matt yi ñu dajale mu ne taal leen ñu taal mu ne leen dugg leen ci biir ñu ne ah pourtant yenent bi sa alayhi moom mu ne mu ne moo ñu ko digal moo ñu digal lu mu wax mu ne wax waaye nag ah non taak taak moom duñ ci dugg ñu ne ko mais xanaa du man la yent bi wax ne lu lu ma leen digal ngeen dugg ci ngeen def ko waaye bañ bañee yenent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dellu daf ñu leen boo leen duggul ci biir tàkk tàkk bi fa ngeen di sax dootoo leen ci génnati ndax topp moom ci njekk rek la maanaam lu baax lu dëppook sariya rek ci ngay mën a topp nit nit mënoo koo topp ci sàccal nangam nit mënoo koo topp ci jëlal nangam wala waxal nangam doonte du dëgg nettalil nangam doonte du dëgg nit mënoo koo topp ci loolu voilà nit mënoo koo topp ci loo xamante ne diine nanguwu ko voilà demal nga defi ci presse banque sangam ngir ne man maay sa sëriñ ak ah, garaawul yanu naa lépp déedéet loolu du loolu dëgg voilà <laughs> dégg nga moo tax moom ko ko waxee mu ne fa baayaatuhu nee na ma jaayanteeg moom ala hada ci lii mu ne war rabbi giñ naa ci boroom hadal masjid bii lee jàkka ah inni li wér boor mooy naka man la giñ naa ne naafixun aji laayi biir laa lakum ñeel leen summa topp istaghfar mu sax njéggalu yàlla wa kala mu daal di wàcc maanaam boo xoolee kon xadis bi moom mooy xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala mujjee indi ci baabul iman maanaam kitaabul iman maanaam ngir ne euh, dëppoo yi nga xamante ne moom la dëppoo ngir ne laaye biir na maanaam ne imam ci boppam imam al-Bukhari rahimahullah saxeex bi daf koo bind ngir laaye biir nit ñi maanaam moom moo tax li tamit mooy ne ah kon nag léegi leeralal naa leen ngëm te mboolem li nar a ñëw day tax rek ngëm googu lu koy dundal la lépp luy dundal ngëm googu mboolem yi ma wax fii te tënk ko ci ay attee sharia attee diini ni la diini dañ koo tabax ci ci juróom wax la ci yeneen mbir yu bari yooyu dina ci ñëwaat ndànk-ndànk waaye maa ngi nii maa ngi jéggalu yàlla wàcc naa maanaam mooy fii la yem maanaam summa astaghfara wa nazala mooy fii la wax yem te dama koo def rek ngir laay biir leen maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala même ci sa hadith yi muy tànn sax da gis daf lay indiwaaleel da lay da lay da lay da ay mbir ci euh, ci bunt boobu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala nag euh, ci euh, al-Hafiz ibn Hajar am na lu mu wax ci jeexitalu fii loo xamante ne gis nañu njariñal indiko ko te moom mooy Euh, moom mooy fi mu wax ne li ko dalee ci buntu maanaam baabul wax yi maanaam li ko dalee ci kitaabu badul wax yi ba fii nii ba fii nii xadiis yi nga xam ne marfu lañ yëpp ñi ngi toll ci euh, ahada wa samanina xadiisan bil mukarrar minha voilà maanaam bil mukarrar maanaam mooy bu ñu yi ñu répété yëpp ñi ngi tolloo ci euh, juróom ñett fukk ak benn maanaam fi mu toll ñun bu ñu xoolee bu ñu bu ñu jëlee yëpp te répété wuñ leen ñu ngi toll ci cinquante huit waaye su fekkente ne dañ leen a répété maanaam li mu ci nam moom mooy maanaam ak maanaam euh, subhaanallah am na sax yu ñu répété ci cinquante huit mais yi nga xamante ne moom dafa compté waale yi nga xamante ne ñoom ñooy ci euh, liñ naan par exemple maanaam euh, war a waawu diw ak diw te mutaabaat yi mm-hmm. maanaam dafa dafa compté waale mutaabaat yi ak tamit bu ne xaa wa haddasanaa Mm-hmm. yooyu yëpp daf koo compter waale parce que yooyu yëpp benn bu ci nekk xadis bu beru mm-hmm. maanaam kon bu boobaa da ngay gis ne maanaam mu ne lépp quatre-vingt-un xadis lañu mu ne ci wax yi rek am na fukk juróom mu ne ci kitaabul iman am na ci juróom benn fukk ak juróom benn mm-hmm. soixante-six ñoo ci ne ci kitaabul iman waaw te loolu beneen isaara la voilà euh, bokk na ci mu ne am na ci nga xam ne ñoom ñooy yi yi baamuwaat moom mooy 33 ñoo ci baamu am na te te li tax mooy ci mutaabaat yi ci siiratu al mutaabaat wala boog ak taaliq yi nga xam te ne moom mooy wa taabaahu diw wala boog mu indi ko fekk ne daf koo def mu nekk mu àllaqa loo xam ne taaliq la mu ne loolu 22 ñoo ci ñëw <laughs> te loolu tamit yooyu yëpp ay isaaraat la. ci badul wahyi juróom ñetti xadis la ci badul wahyi waaye ci imaan fukk la ak ñeent li nga xamante ne moom mooy ci jokkoo nag te ñu baamu yooyu juróom-ñetti ñoo ci ñëw te ci taaliq yi bi nga xamante ne yooyu euh, amul feneen fu mu ko jokk maanaam daf koo def taaliq waaye indiwaatu ko feneen mu ne ñett lañ te Euh, yeneen yi ci def nag moom mooy kon quarante-huit ñoo ci def quarante-huit ñoom ñoo ci jokkaloo mm-hmm. mais maanaam buñ xoolee boobu ba léegi quarante-huit xadis ñoo ci répété wu waatul mm-hmm. euh, te te imam Muslim rahimahullahu taala dëppoo na ak moom ci solo mboolem xadis yi ñu fi jot romb ba mu des juróom-ñaar bu njëkk bi moom mooy Ash-Sha'bi bi imam Ash-Sha'bi jëlee ci Abdullah ibn Amr fi mu ci fi muy waxee awal muslimu al muslimu euh, man salima al muslimina bi lisaani wa yadihi wal muhajir ma haaj man haaj ma hajar man hajar ma naha Allahu anhu te loolu tamit gisoon nañu teqantal bi ci am waxoon nañ la ko mhm. ci banca tollal euh, loolu mooy ne ngir ne euh, imam muslim pourtant indi na ko waaye dafa fekk dañ ko laaj alors que fii dafa daf ko wax rek mhm. moo hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu mhm. Ah, beneen bi ci des moom mooy bi nga xam ne al moo ko jëlee ci abi hurayra nga am abu zinad al a'raj abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu ci hubbu rasul sallallahu alayhi wa sallam min al bi nga xam ne ab ibn abi sa'sa'a moo ko jëlee ci abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala te mu nekk ci al firaaru min al fitan hmm, boobu buntu boobu min ad-din ak bi nga Seydina Anas radiyallahu ta'ala ci boppam moo ko jëlee ci Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu mooy saxaaba jëlee ci saxaaba mm-hmm. nee ci koy fàttali ko ci laylatul qadri mm-hmm. te wax ci laylatul qadri ak xadiis bi nga xamante ne euh, Saïd mooy ibn Musayyib mm-hmm. rahimahullah jëlee ci Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy fi muy waxee ci ad-diinu yusru bi nga xamante ne moom la al Ahnaf jëlee ci Abu Bakra radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy fi mu naan iza iltaqal muslimaani bi sayfayhimaa fal qaatilu wal maqtuulu fin naar mooy foofu noonu xadis boobu mooy mu ne fil qaatil wal maqtuul mooy ak bi nga xamante ne Hicham mooy Hicham ibn Urwa moo ko jëlee an abiy ci baayam mooy Urwa ibn Zubayr ibn Awaam radiyallahu ta'ala anhu an Aisha mu jël ko ci sayyidat Aisha radiyallahu anha ummul mu'miniina fii mooy fi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ana a'lamukum billahi man a'lamukum billahi wa akhwaf wa mm. atqaakum billahi wa akhwaf a'lamukum bihi ana mooy xadis boobu. Mm. mu ne waaye lépp li nga xamante ne nekk na ci mawqufaat jële mooy ci saxaaba yi ak ci taabii yi mu ne fukk la ak ñett fukk ak ñett rek la asaral mu'allaqa ba mu maanaam buñ ci boolewul bu ibnu nazur bi ndax bu bu ibnu nazur bi dafa jokkaloo moo tax ah naka noonu xutba bi nga xamante ne moom la jarir jeexale mooy jarir ibn abdullah nga xamante ne moom la tëjee kitaabul imaan mu teg ci ne wallahu taala alam ñu ne ñu ne wallahu taala alam mm-hmm. alhamdulilah kon kitaabul imaan baa ngoog jeex na